fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullaah fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi s-saadisi wal-khamsiin ba'da l-mi'atayn wa anha radiyallahu anha annaha qaalat qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa azunnu fulaanan wa fulaanan ya'rifaani min diininaa shay'an rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aala qaala qaala al-Layth ibn Sa'd rahimahullah axadu ruwaati haadal xadiis haadaani rajulaani kaanaa minal munaafiqiin kon al imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahullaahu ta'aalaa rahmatan waasi'atan mu ëndil ñu xadiis bi ginnaaw ci suñu chapitre deux cent cinquante six baabu maa yubaahu minal ghiiba bunt bi wax kaa yi nga xam ne la médisance est permise des fois même est obligatoire nga xam ne jëw dañ ko fay yoonal waaw gisoon nañ ci suñu jotaay bii ñu génn xadiis bu njëkk bi ni mille cinq cent trente et un mu ne woon an Aïshata radiyallahu anha anna rajulan ista'zana ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala i'zanu lahu bi'sa axul ashira walillahi alhamdu wal minna tey ñu war gis li nga xamante ne nii mooy xadis bi ci tegu muy hadis mille cinq cent trente deux mu ne wa anha dañ koy jële ci saxaabiya saxaaba bu jigéen bi mu jële woon hadis bi yi ñu génn te fàttali ko léegi muy sayyidatuna di sittuna Aisha bint Siddiq radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne annaha qaalat nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa azunnu man de yaakaaruma njortuma fulaanan kene diw wa fulaanan ak diw ñaari gaay lañ yaakaaruma ni ñii yaari saani xam nañ min diini naa ci suñu soobu win bii suñu lislaam gii ñu nekk fooguma ne ñii xam nañ ci say am dara waaw waaw mu ne waaw solo na ko al Bukhari al imaam ne nag qaala imaam al ne qaala al-Layth mu ne al-Layth ibn Sa'd nag nee na radiyallahu rahimahullah di xarit imaam Maalik bi rahmatullah alayhima nee na ahadu ruwaati hada al xadis bokk ci ñi nga xam ne ñoo soloo xadis bi dinañ ko gis ci càllale bi nee na haadaani ñaari góor ñu yonent bi alayhi di junj di wax nii nag xam nga ñan lañ. kaana dañoo nekkoon minal munaafiqiin ci naafiqi lañ bokkoon waaw ci naafiqi lañ bokkoon léegi hadis baa laaj bu njëkk bi mooy est-ce que dongo ko solo ñu ne la waaw bii ci wéete imaamul Buxaari yi mu ngi ko indi kitaabul adab baabu maa yakunu min az-zann voilà foofu la ko moom al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa Sa'iid mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Sa'id ibn Ufayr di Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr voilà avant Ufayr ba am na comme ni ngay gis léeg-léeg ñuy sot baay ji tudd maam ji Muhammad ibn Abdillah la ñu soti Abdillah neen ibn Abdul Muttalib comme nim ne ana ibn Abdul Muttalib moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam ana nabiyyu la kadiba alayhi salaatu wa salaam Sa'id ibn Ufayr mooy Sa'id ibn Kathir comme Ahmad imam Ahmad ibn Hanbal Hanbal du baayam ah, mais maamam la mais maam day taxaw place u baay voilà millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl lii yoonu seen baay te muy waxal te muy jullit ñépp seen du euh, mooy seen baay di seen maam ibrahim alayhi salatu wassalam kon muy Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr ibn Muslim ibn Yazid ibn aswad al-Ansari mawla Abu Uthman al rahimahullahu taala gane àddina cent quarante six génn àddina la deux cent vingt six rahmatullahi alayhi moom mi euh, moom nag moo ko jële mu ne haddathana al-Layth gis nga waa Misr la nga Misr la mu ne haddathana nett al-Layth di al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri al-faqih gane àddina quatre-vingt-quatorze génn àddina cent soixante-quinze rahmatullahi alayhi fële ca Fustat ci Misr rahmatullahi alayhi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 gane addina jeexitalu xilaafa sayyidina Umar njàlbéenu xilaafa Mawlana Usmaan alayhima ridwaanu rahiimu rahmaan génn na nag ñu ta'ala a'lam an Aïshata comme hadis bi ñu génn voilà hadis bi ñu génn moom moo ko jëlee woon tamit ci sayyidatuna Aïsha ta'ala anha wa arda an Aïshata mu jëlee ko ci Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ibn abi quhafa ummi abdillah at-taymiyya al-qurashiyya al-makkiyya ummul mu'minin zawji rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam gën a dégg fiq ci luñ joyal ci jigéenu jullit ñi radiyallahu anha wa ardaha génn am na l'an cinquante-sept am ñu ne l'an cinquante-huit wallahu ta'ala a'lam annaha qalat mu ne nee na qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma azunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina shay'an qala al-layth kaana rajulayni min al munaafiqiin voilà léegi mu ne haddathana ibnu Bukayrin imaam al Buxaari mu indiwaat beneen sàllale ñu nettali nañu ki nga xamante ne mooy ibnu Bukayr di Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukayr al Qurashi al Makhzumi gane àddina cent cinquante cinq li nga xamante ne mooy deux cent léegi mu ne moom qaala haddathana al Layth beneen sàllale loolu layt mi ngi gisaan bi hada ci càllale bi mooy mu continuer Uqayl lay jaar ci ibn ibn Shihab mu jaar ci Urwa mu jële sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' mu ne wa qala dakhala alayya an-nabi sallallahu alayhi wasallam yawma noonu la ko waxe ne yoneen sallallahu alayhi wasallam dafa dugg ci man Aisha benn bés wa qala ya Aisha ñama ya Aisha yow Aisha ma azunnu fulanan wa fulanan ya'rifani dinana alladhi nahnu alayhi <laughs> nee na yoneen sallallahu alayhi wasallam dugg ci ne ko Aisha ñooy sax man de yaakaaru ma ne gis nga diw ak diw ñoo ñaar ñooñu man yaakaaru ma ne xam nañu dara ci suñu diine ji nga xam ne ci la ñu nekk ko suñu suuba win wi da wax du yoon quoi waaw mooy njullite gii ñu nekk yoonu wommatu gii di sàkku gërëmul yàlla dong te di ko jaabu ba ni ñu fiy jëlee damaa foog ne gars yi xamuñ ne ñun ci loolu lañ ne quoi yaakaaru xam nañ ci dëri dëri dëri dëri dëra dara waaw kon noonu la ñëwee foofu léegi kon xadis baa ngoog taxrij baa ngoog <laughs> lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax li nga xam ne moom lañuy ñuy eh, eh, yoonal ci li nga xam ne mooy jëw mooy yonent bi alei salaatu salaam ñii muy wax nii xam nga ñoom nekkuñu fi waaye comme fi ñu génn la xadis bale izanu eh, ne jox leen digal waa ji lahu bi sa asu axul mooy ngir laaya biir te ngir laaye biir nit ñi xamal leen ne diw bu leen trompé wu ci moom waaw diw ak diw moom bu leen trompé wu ci moom ndax naafiq yi de toute façon comme niñ leen xamee alxuraan xamal ñu ko ah ñoom idaa ra'aytahum tu'jibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim waaw mais loolu bu mu la trompé ah non non non non bu ñu waxee boo leen gisee seen yaram yeeg seen apparence dañ lay yéem nga xam ñu war dañoo sell de bu dee yàlla mayul ak tawfiq ba nga xam ràññee alhamdulillah te kat yonent la doon wax lool mais idaara ay taxum moom la doon wax lan ngay xalaat kon ci keneen noo doon détecté naafiq loolu beneen affaire idaara ay taxum boo leen di gis tooju bokk ak saamuum seen yaram yi niñ koy toppatooweeg seen apparence da la yéem seen seen coow seen feeñ waaye bu ñu waxee waaw tasma foo jaar di nga leen déglu quelle éloquence quelle fasaha quelle balagha gu ñu àndal waaw waaw ko uh, jotale ci wax waaye dara waaw ñooñu nag yoneen nag di mettre en garde di wax Sayyidatu Aisha pour nii moom bumu la buñ la war waaw il faut pas la tartari <laughs> bi ha bi haday ni bul war mukk ci ñaar ñi waaw diw ak diw te da leen a tudd yaakaaru ma ne xam nañ ci suñu diine gi dara waaw malgré eh, bu ñëwee de toute façon duñu dañuy wane ne nangam waaye mooy nga def attention parce que ñu mel noonu euh, dañu jara euh, leeral surtout ñi nga xam ne man nañ leen a nax waaw waaw ay ah, gaayam ne dañuy dugg ci ziyu sëriñ ziyu ku sell ku xam alors que xamuñu te ñoom ci seen bopp dañuy jàpp ne xam nañu imaginer koo xam ne bon loolu euh, ay kaala yoo xam ne nga gis ko waaw nga dégg koo xam ne day ñëw di tagg kenn Oh. naan boroom xam-xam la alim la nangam la ci bërëb bi mu ne waa nekk fii ak yooyu wala sax newu fi mais boo déggee sawaay non da xam ne mais kii kay xanaa waxul kii alors que moom lay wax da di nag fàttalikul jotaay ñu génn entre mudaahana ah mudaahana raggalante gannaaw ak mudaaraat waa ji nag mudaahana lay def soit muy loolu mooy xam na ne waa ji xamul mais bon mu koy jàppale ci caaxaan yooyu di ko yëkkati dara ji mu àggul te loolu garaaw beneen possibilité bi am mooy waa ji xamu ko daa daa wax lim yaaka daa yaakaar kese loolu nag moom waru koo wax waroo di dénk xeetu yonent bay saab lenn ci xeetu yonent bay saab koo xam ne moo leen xamal seen diine te yow leeru la ne waa ji xam na nga teg ko ci yaakaar naa déedéet waroo ko teg ci yaakaar naa waaw waaw dangaa war a teg lu leer door a wax ne ah dénk naa leen diw wala diw boo bëggee domaine sàngam man ngaa dem ci moom loolu dalaa war a leer waroo ko teg ah man de damaa yaakaar woon déedéet non yonent saa salaam nag day nasiha fi Sayyidatu Aisha ngir ñu mel jiw jiw moom buñ leen war waaw ñoom moom voilà ndax ni ñu mel ak di ko doxalee ak te borom bi wuññil ko ko mooy ne gaa yi nii xamuñu dara yonent saa sallam day wax waxu mooy ki nga xam ne mooy jàngale teggin maa azunu tekkiwul daa am ay ay fikki sàkkagul comme ni ko ñenn ñi jàppe foog ne yonent saa mbir mi ko wala boog mooy borom bi wan nag ko mais day waxee loo xamante ne nii waxu a mat waaw bi a mat lay waxe ñi nag foog ne gal imam alxaam na hajar muy sarali mu ne fulaanan wa fulaanan moom lam aqif ala tasniyatihima mais ñaar ñii moom man dajuma fenn foo xam ne tudd nañ ne mooy diw ak diw moomee wax seeni tur waaw voilà ah, euh, kii nag lii al imam Layth wax loolu mooy dëgg que ne ñii ci lañ bokkoon parce que en fait xam diine da leen a taxul a jóg waaye comme que mooy fi vent bi tourne ñoom fa la ñuy àndal ah mudabdabina bayna dalik la ila haula wala ila haula dañuy mel ni weñ rek di biiw fu vent bi jëm ñu biiw fu mango gi safe suukar foofu la ñuy biiw jëm ci ñii tey ci ñee ëllëg bo boo tax bokkuñ ci ñen waaw ñu foog ne nag loolu mooy wane seen talent le ñoom fu ñu dem rek bokk buñ la fekkee ca daara ja nga dàqat jàng alquran wàcce kaamil yaag ak wax kii yaag hadis yaag buñ la fekkee ca euh, bërëbu texee di kaay ba foofu it nga man fa wal iyaadu billah loolu mooy ak naa fekk piir <laughs> wal iyaadu billah léegi al imaam ibn Sa'd bi ibn Sa'd comme l'imam al Bukhari wax rahmatullah alayhi dane moom dane ñii ci naafiqi la bokkoon te loolu mooy dëgg même bu dee ku mel imaam ad-Daawudi as-Saarih as-Saarih rahimahullah dana ta'wiilul Layth ba'id waaw non al-Layth ibn euh, Sa'd li mu rahimahullah li mu interprété ne ñaar ñooñu ay naafiq lañu woon loolu lu sori la. mu ne lan lu tax lu mu ne lu sori mu ne walam yakun an-nabi sallallahu alayhi wasallam ya'rifu jami' al-munaafiqiin waaw mu ne ndax yeneen tubaab yi saa saa xamul woon mboolem naafiq yi lii lii moom tarxiis bu rëy la ci imaam ad non tartis bu rëy rëy ci moom nan la mën a waxee ne yonent bi alayhi salaam xamul euh, euh, naafiqi mais borom bi nee na ñu xam nga leen walaw nashaa'u la araynaakahum fala araftahum bi siimaahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'maalakum lool kay leer na borom bi ne walaw nashaa'u bu ñu sooboon la araynaakahum dinañ la wan naafiq yi ba nga xam leen ràññee leen loolu tekkiwul ne après xamalu ko bañ a xamal waaw bañ a xamal moo ci suuratu sayyidina Muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam di suuratul qitaal wala suuratul qitaal mu ne bu ñu sooboon ñu wan leen ko fala araftahum nga xam leen bi siimaam ci seeni mandarga ba pare lan ci teg wala ta'rifannahum waat naa ne sax di nga leen xam di nga leen ràññee wi di nga leen ràññee fii lahnil qawli ñuy waxe ci seen ni ñuy tourner euh, wax façon wax yeeg yooyu borom bi may na ko mu xam wallahu ta borom bi ya'lamu a'malakum xam na seen jëf yi ngeen def jëfu biir yeeg biti borom bi dara na boo ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam loolu dari nag yonent salaatu salaam dadul woon attee moom ak xam-xamam te loolu la jàngal ah allahu yatawalla sarair waaw ñun nag li nga xam ne mooy li feeñ la ñuy gisoon nañ ko fi xadis fii nii ci Riyaad borom bi li nëbbu ci nit ñi lool borom bi lañ koy bàyyee kantaa ñun li ñuy àttee mooy li feeñ moo tax yeneen tubaab yi saa saa ne ndiw nit ñaari li dina ñëw di àttewu ci man kenn ki alxam moo gin a mën a màññi laa langue wala bu doon tay moo gën a am avocat yu baax comme niñ ko fi waxe woon ma jël dëgg jot daal di koy jox waaye te moom xam na ne amul dëgg na xam ne safara laa ko jox bu ko soobee mu jël bu ko soobee mu teg yeneen saa salaam àtteewul xam-xam bi ko yàlla jox ci nit ñi déedéet ndax loolu mooy justice justice les faits lay lay lay yem les faits apparents li feeñ ci jëf yi loolu àtte quant la nekk ca biir déedéet parce que bu yonent bi sallallahu alayhi àtte woon loolu taw yonent yo doon loolu noonu alors que borom bi daa noo wax ne moom mooy suñu royukaay te tamit li mu woon daa am ñu ko war a taxawu gannaawam comme juge justice ak yu mel noonu mais ñuy ñëw ci am kan moo leen di wax ne lii euh, biiru kii lii yoo fi nekk la bu boobaa problème day am borom bi àttaleewuñu loolu moo tax yonent way saa saam ñooñu ñëpp xam na leen lu simple la lool lool lool c'est chose boo xamante ne nii bu simple simple waaw moo tax lii imam ak ad-Daawudi rahimahullah wax lool moom tarxiis la gu rëy lii imaam ibn euh, euh, euh, nu mu tudd al-Layth ibn Sa'd moo wax mooy dëgg yow xanaa Xudayfa ibn al-Yamaan yeneen tubaab saa saa bi mu ko waxee turu naafiq yi mais loolu du waxoon na leen turu naafiq yi non yeneen saa salaam xamu ko mais yenn saxaaba yi sax yu bari dañ ko doon xam lan moo tax Ibn Mas'ud na ko noonu al imaam Anas radiyallahu anhu doon na wax imaam Ibn Umar. doon wax yaa <laughs> euh, euh, na Mas'ud doon wax naan ñaari jullee ngi moom képp koo xam ne doonoo woon ñëw moom ñépp ko doon teew mooy moo gënoon a tar ci naafiq yi kon kay ñi nga xamante ni xamoon nañ leen moo yenn yi en tout cas lu bari amoon nañ kay indice sukk nag ni ko yonent a saa saam naa Seydina Xudayfa ñeneen ñi xame wuñu ko woon noonu loolu moom manuñu ne ñoom noonu lañ ko xame woon ñeneen ñi sinon Seydina Umar radiyallahu anhu doonu ko woon woo di ko laaj naan ko ndax bokkuma ci naafiq yéeg yooyu mu ne ko déedéet waaye dootuma setal keneen waaw loolu bu doon ñoom ñëpp xam nañ ko xam nga say naaw mar sikki sàkka newul ci mais loolu naafiq gi koy ragal te loolu noonu euh, mooy li imaam al-Hasan Yasaar al yi doon wax mooy ki nga xam ne mooy ak jullit ak nifaaq waaw moom da koy ragal waaye ki ko doon moom dëgg-dëgg faalewu ko voilà mooy loolu Seydina Omar doon ragal day wane ne lii mooy ngëmum gu mat moo tax waaw mais le fait que léeg-léeg waroon a jullee kenn bu doon xool est-ce que Seydina Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu mu ngi ci mbooloo mi koy war a jullee ñu ko war a romb wala déet loolu day wane ne ñoom bu ñu ko xame woon ni ñu ko xamee doonul woon doxale noonu loolu il faut que ça soit très clair léegi yow bu dee yeneen saa salaam moo xamaloon Seydina Hudayfa loolu radiyallahu anhu yeneen saa salaam xamu leen saxaaba yi globalement ñoom am na ay signes yoo xam ne comme li suñu borom wax fii wala ta'rifannahum bi simahum wala ta'rifannahum di nga leen xam waaw fii xaw li bokk waaw ci ni nga xam ne noonu la ñuy waxe di tourner wax yi waaw loolu du yonent saa saxaaba yu bari moo tax ñu man a wax ne am na ñaari julli yoo xam ne moo gënoon a tar ci naafiq yi waaw waaw te kenn doonu ko woon mooy lu dul koo xamante ne daa leer ak naafiq waaw <laughs> waaw mais nag léeg-léeg ñu juum du gisoon nañ Maalik ibn Duxsum ah Duxaysin ci <laughs> ci waaye ci bunt bee ñu génn ci biñ koy jeexal xadiisu Maalik Itbaan ibnu Maalik bi muy xadiis mille cinq cent vingt-neuf saxaaba ba lu mu wax bi yoneen saa sam di julli biñ laajee ne ayna Maalik ibnu Duxsum benn waay ne ci ñoom zaalika munaafiq laa yuhibbu Allaha wa rasuulahu koo xam naafiq la bëggul yàlla ak yonentam saa sam yoneen saa ne ko bàyyi li ngay wax pour mooy saxaaba la mais ci ay feeñ ci ay li feeñ wala taarifannahum fii lahnil qawli ak yooyu moom ci lool la basé wu mais loolu c'est bu dee yonent bay sa day leer lu leer lay doon bu dee keneen njuum te dugg ci mën na nekk te moo dal ci moo dal saxaaba bii ne woon waa ji Maalik ibn Duxsum ah moom naa féq la waaw yonent bay sa sam ne ko bul wax loolu la taqul zalika alaa taraahu qad qaala laa ilaha illa allah waa ko c'est que ñun yoneen saa ñun dañoo gis ne moom ay ay ay penchant wam ay kiiwam li muy jéng jëm moom ci naafiqi rek lay jëm yoneen saa sallam ne ko mane borom bi moo xaraamal képp koo xam ne nee na laa ilaha illa bihi wajha moo ko xaraamal safara képp ku ne laa ilaha illa ci la face d'Allah borom bi xaraamal na sa yaram mooy kon xam nga saaba bi juumoon na ci waaw parce que loolu leerul alors que ni ko ne saa salaam xame ba xamal ko Seydina Xudayfa Seydina Xudayfa ni mu ko xame woon ñeneen ñi xame wuñu ko noonu loolu dafa leer nañ voilà loolu dafa leer nañ moom léegi kon loolu euh, moo tax imaamu Daawudi manula taxaw ne imaam al-Layth rahmatullah alayhi lii mu tekkee mbir mi dafa sori parce que yonent bi alayhi salaam xamul woon mboolem naafiq yi loolu tarxiis bu rëy xam naa fi loolu loolu mooy lu ndaw <laughs> loolu loolu du lu lu soree sori ah waaw du lu soree sori voilà wallahu taala alam kon loolu lu leer la quoi waaw <laughs> kon lii lépp day wane li nga xamante ne ni euh, lu ama am solo la quoi waaw waaw te lii <laughs> waaw te yeneen saa salaam buy wax xam nga moom boroom bi da koo wuññil xaalu ñi muy wax nit ñi waaye ci kaddu wax naa la ci teggin lay wax moom mi jàngale teggin mais yaakaarumu ne diw ak diw moom xam nañ ci suñu diine ji ñu nekk dara quoi waaw cela ne veut pas dire que da koo teg ci njortu ga borom bi naan inna ba'da dhanni ism haasha <laughs> lenn ci njort yi euh, bàkkaar la haasha wa alayhi salaam moom dañ na ci lool borom bi xam laa wan na ko xaalu ñii li tax mu ñëw Seydou Doyen si di tudd seen tur ne diw ak diw yaakaaruma te njortu loolu yeneen saa sax dox xam nga ne njortu ñun la ñu xam dañ nag tey gin lay waxe waaw mooy ñii xamuñ ci suñu diine ji dara <laughs> waaw xamuñu ci dara waaw voilà waaw alors que bu dee keneen la comme li saxaaba bi ñu la wax sànq ci kaawu Maalik ibn Duxsum loolu mën na koo dal. waaw moom ma moom moom daa affirmé kooku munaafiq la naafiq la waaw waaw loolu njuum tegoog mën na laa dal waaw yeneen saa saam nag daa nekk nag bi mettre en garde ci xaalu ku mel nii ngir gaa yi ñaari ñii ñu bañ cee trompé nax naxoo ci quoi waaw kon loolu lu am am solo la quoi waaw kon loolu lu am am solo la wallahu taala alam hadith bi di ñu wan kon lëkkaale ma buntu bi que mooy euh, li nga xam ne moo dagan ci li nga xam ne moom lañ naan jëw ci ñun lu mel nii ngir mettre en garde ci ayu te loolu gisoon nañ ko ci imaamu Nawawi doon tudd six mbir yooyee mooy mettre en garde te moo doon numéro quatre bi tahzirul muslimin min ash-sharri wa nasihatihim mettre en garde alerte de def loo ndànk teeyloo ah de ah, attention way wommatu yi ci loo xam ne baaxul ak tamit di leen yéew di leen conseiller di leen jox bon conseil ci buntu boobu la yonent bi alayhi salaam doon waxe lii ne euh, man de yaakaaruma que ne un ak un moom xam nañ ci junu diine yi ñu nekk xam nañ ci aslaf waaw ma azunnu fulanan wa fulanan ya'rifa ya'rifani diinana alladhi nahnu alayhi ci beneen riwaaya bi kon loolu lu ama am solo la bu dee nit ki daa gis ne ñoom diw ah comme niñ ko fi waxoon bi ñuy gis euh, quatrième bi noonu li imaam An-Nawawi doon wax noonu rahmatullah alayhi ñoo xam ne gars yi nar nañoo trompé wu ci ñoom waaye nag nga def ko am yéene nasiha pas mere ko ak tamit bëgg gars yi boo yow boo ñoom buñ ko buñ bàyyee foofu ñëw nga ñëw récupérer leen nga nekk min loxo xuttam ñi nga xam ne ñoom ñooy dajale matum àddina wal iyaadu billah xam nga ne loolu baaxul loolu moom lay sa bi baax nga ne xaajuñu laa wax loolu mais liñ lay wax mooy nga def ko dans le but de nasiha mooy laay biir ngir ndax ad-diinu nasiha hadith sayyidina euh, Tamim ad-Dari euh, euh, ki radiyallahu anhu loolu daa am solo quoi wala kii nu mu tuddati Yusufu umma Jarir voilà hadith Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu ta'ala anil jami' kon loolu am na solo boo gisee koo xam ne naan na nax nit ñi wala ñoo xam ne seen apparence apparence boobu nag mën a nekk parce que ñoom sant bi ñu yor la ah këru yiw lañ jóge seen maam ku yiw la woon waaye nit ñaa ngi nara ñoom ñu sori li seen maam ne woon mbaax gam ne woon muy mbaaxu yonent bay saar saar waaye nag nar a nax nit ñi parce que sant bii la yor nit ñu bari nga gis ñuy dem loolu bu boobaa loolu man na feeña noonu man na feeña tamit ci wàllu alal ndax nit ñi léegi alal da leen a kii waaw jàpp ne le fait moom këram mu am ab palais nit ñi di ñëw ak fu ko neex dem te fu mu dem fuuli topp ko ba pare bari alal lekk yi naan xas yëpp naan xas nit ñi nar a ci loolu te waa ji daa nekk dara ci diine ñor ko kooku mën ngaa mettre attention ci ñi nga xam ne yaakaar nga ne boo leen ko waxee mu jariñ leen waaw ak ñi nga xam ne xam nga ne boo leen ko waxee du indi conséquence yu gën a graw ñooñu mën nga leen a laaj biir ne ah moytu bu boobaa jarul sax nga naan fulaan diw tudd turam exactement naan am na ñoo xam ne moom façon yoo xam ne jar nga ngeen def ci attention ak wilaaya ak mbaax nekkul rek ci sant bu nit ki yor waaw déedéet fa inna fadla allahi laysa yanxasir li eh, Cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadim doon wax gëneelu yàlla daa nekk lu mu tënk waaw ci fenn laa wax <laughs> waaw moom dong la ñeel tënkuwul ci jamono tënkuwul ci ab famille wala ay nit déedéet borom bi rek la ñeel te moo koy jox man sha'ahu min al bashar voilà yu'tihi man sha'ahu min man yasha'uhu min al bashar moo koy jox ku ko sopp ci bindee ci nga laaj leen biir ci bunt boobu waaw neen bu leen ay fuul fëkk nit ñu bari ñi bu dul woon dëgg du yàgg de ça fait trente ans nit ñaa ngi ko topp déedéet trente ans qu'est-ce que c'est trente ans daa yàgg cent daa yàgg ah loolu yàgg na yàggul mais loolu dara loolu yàggul iblis ko fi gën yàgg tam mu ngi fi di nekk neen ba léegi iblis laata suñu maam aadama de kii iblis a ngi fi woon ba ñu ko bindee laata Seydina Adam ba mu woolee ci moom ne sujootal leen la bañ ba léegi Iblis a ñu fi di gin a nekk nen est ce que loolu kan moo gën a yàgg Iblis mi nga xam ne moo fi jiitu sa maam Adamu alayhi salaatu wassalaam kon yooyu ay mooy wax yoo xam ne ñu xamul ñoo ko àll du dul yàgg lu dul dëgg du yàgg loolu moom mooy dalilu man laa dalila la <laughs> mooy kalangaatu koo xam ne amul ci lu mu jàpp ci loolu lay kalangaatu. te nag kuy xawee koo ci garab moom balance bu ko jege moom lay jàpp mooy waajooju loolu loolu du lay ci diine du layu dara waaw waaw na fi am trois cents ans millénaire après lan la wàññi que ne lii yëfi caaxaan la caaxaan la bu dee caaxaan c'est du caaxaan ñooñu nga laaj leen biir ci loolu waaye man naa feeña tamit ci waa ji mooy ay alxuraan yu mokkal naxaate gi mokkal na ko dëgg la waaye c'est c'est pour yàlla waaw ñooñu boroom xam-xam yooyu yonent ba ay saa saa ne boroom bi yawmal qiyaam xadiis Seydina Abu Hurayra nekk saxiix yi radiyallahu anhu ñoom ñett ñi njëkk a dugal safara bokk na ci nit ku mel noonu ku boroom bi joxoon xam-xam mu naan boroom bi nag maa joxoon xam-xam ngir nangam mu ne nangam ak nangam gis naa ci nàngam mu ne ko déedéet li nga wax wuute nag li am da nga koo doon def ngir ñu ne diw mooy diw moo nangam ak nangam yooyu nga gu demal ñu dugal ko safara am na ñoo xam ne ci côté xam-xam la ñuy feeñe ndax nit ñi waaw léeg-léeg sax ki leen nar a weddi dañ koy damat parce que ñoo ko gën a man yenn yi ñoom da ngay ñëw ñu lay dammat <laughs> parce que xam nañ ne ñoo gën a xam waa ji ñoo ko gina a miin xadiis yi gën koo miin alquran waaye loolu lépp c'est pour caaxaan c'est pour caaxaan voilà waaw mooy yi ñuy feeñe bari na bari na bari na yooyu yëpp